أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم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 buntu julli nga xam ne moom la ñuy julli ci diggante ay ay keno ci ludul aj ci ludul mbooloo gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ñu muy nekk li julli génnante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi nga xamante ne moom lu julli ci biir kaaba gi ba mu ko laajee sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu ne ko ayna salla ana fan la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli mu ne ko bayna al-amudatayn al-muqaddamayn diggante ñaari keno yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ñoom ñoo nekk ci kanam gisoon nañ tamit ba tey xadisam mu indi ci riwaaya bi nga xamante ne moom mooy bu nekk ci Muwatta bu imaamu Malik rahimahullahu taala ci riwaayat Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi rahimahullah mu wax ne julli maanaam keno yi am na tamit maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa mu ne dafa def keno ci kan ci ci ndeyjooram keno nekk ci càmmoñam ñetti keno nekk ci ginnaawam mu daal di nag ne teg ci ne wa kaana al baytu yawma idin ala sittati amida fekk na bis maanaam euh, néeg jamono jooja néeg bi maanaam mooy kaaba gi mi ngi amee woon juróom benn keno loolu nag la leeral ci riwayat bi nga xamante ne moom la Ismaa'il ibn Abi Uways rahimahullah solo wee ci imaamu Maalik rahimahullahu taala ci jëmmi càllaleeg bi nga xam ne moom la ko indi te moom mooy asahul asanid mooy imam Malik an Nafi an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ta'ala anil jami' mu ne ko amudatayni an yaminihi maanaam ñaari kene ñoom ñoo amoon ci ndeyjoor bi gisoon nañ ci fi nga xam ne imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dafa ne baabun buntu date leeralu ko maanaam waxu dara moo mu indi woon ko ngir am benn tekkantal boo xam ne moom lay leeral foofa muy ne diggante mu ne eh, maanaam mu am ñaari mbir wala ñaari mbir yoo xamante ne loolu la leeral foofa moom mooy mu ne fa mata hatta yakuna baynahu wa bayna al-jidaar alladhi qibala wajhihi qariban min thalathati azra' maanaam moom mooy ne kon loolu dafa dox ba muy julli foofa li dox doxoon digganteem ak miir bi moom moo nekkoon kon eh, ñetti xasab naka noonu muy leeral tamit ne wa laysa ala ahadin ba'sun in salla fi ayyi nawaahi al-bayti shaa'a mu ne amul dara lu aay su fekkeen lu aay ci kaw kenn su fekkente ne dafa julli ci gépp wàll ci wàll bu ko soob ci wàll yu néeg bi loolu moom mooy moonam gisoon nañ tamit baabu salaati ila ar-raahilati wal ba'iiri wash-shajari war-rahl bunt bi nga xamante ne moom mooy leeral ci wàllu julli su fekkente ne julli jëm ci gëléem nga xamante ne dañ koo dañ koo dañ koo laxasal naka noonu ak gëléem gi ak li nga xam ne moom mooy garab ak ak ak ak ak laxasaayu maanaam moom mooy bagage yi nga xamante ne moom la ñu yore gisoon nañ ci hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne daf doon wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan gaaral li nga xamante ne mooy gëléemam moom la daan teg ci kanamam moom gëléem gi nga xam ne moom la tegoon ay bagages am su daal jull julli mu daal di julli daal di dégmal foofee mu daal di cay teg waaye nag saa yoo xamante tene euh, nit ñi maanaam gëléem yi dañoo nekk di euh, de maanaam taxawuñu dañuy daw di cëppi cëppi bu boobaa nag moom mu daal di jël li nga xamante ne moom mooy bagage yi mu daal di koy yemmale maanaam moom mu daal di jubal daal di koy teg euh, ci mujjantal gi maanaam mu daal di julli ci li nga xamante ne moom mooy mujjantal gi comme ni nga xam mooy mu axara mu axara raxli maanaam comme ni nga xam ne loolu lañ ko gisoon ci seen jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna mu teg ci ne wa kaana ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu yaf'alu sayyidna Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom tamit noonu la daan doxale maanaam mooy dafay doxale daa iman comme niñ ko gisoon ne day doxale daa iman comme ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di doxale mu ñu gisoon nañ tamit baabu salaati ila sarir maanaam julli buntu julli jëm ci lal maanaam li muy tekki comme niñ ko waxe woon moom mooy julli ci kaw lal bi waaye jublu ci lal bi mu def lal bi saatir gisoon nañ ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne doon nettali Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan julli ci kanamam maanaam bu daan julli ci lal bi maanaam nga xamante ne day jël tànk yi féetali ko neneen bu ko defee moom da doon bañ a jàkkaarloog moom mu daal di tourner su ko defee moom day daal di jàkkaarloog lal bi Euh, tànk yi féete côté bi nga xamante ne moom mooy côté bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam taxawul nekkul di jullee léegi nag inshaa allahu taala ñu daal di war a gis baabun yuraddul musalli man marra bayna yadayhi mu ne baabun bunte ngi nii yaruddu yaruddul musalli man marra bayna yadayhi yaruddu day delloo al musalli aji julli man képp koo xamante ne marra day romb bayna yadayhi ci kanamam maanaam mooy diggante ñaari loxoom yi moom moo mooy loolu la arab di wax bayna yadayhi diggante ñaari loxoom yi li muy tekki mooy ci kanamam ngir ne nit ki diggante ñaari loxoom yi euh, comme moom lay faral ñaari loxoom yi lay faral di jëfandikoo ci lu bare bare loolu moom moo tax bu ñuy wax ci kanam nit ki dañ naan diggante ñaari loxoom yi euh, loolu mooy bayna yadayhi comme yàlla ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum yàlla xam ne li nga xam ne moo nekk seen diggante ñaari loxo yi te mooy ci kanam wa ma xalfahum ag li ci seen ginnaaw maanaam kon euh, loolu la léegi nag ne ki nga xamante ne moom mooy kon kii julli su fekkente ne dafa am kuy romb di war a romb ci kanamam moom def koy daal di euh, da koy delloo maanaam da koy delloo ak loxoom maanaam mooy kon yow bul bul bul taxaw fii delloo googu nag ci mën naa am ci ay anam yu bari bokk na ci anam yi nga xamante ne moom lay amee moom mooy nit ki maanaam sabbal naa daan ne ah daal maanaam mooy mu xam ne mi ngi jul day julli hmm. lool mooy benn bi ñaareel bi ci def moom mooy mu def ko nii wala mu ne nii maanaam mu dóor maanaam mu wan ko ne ko ah, maa ngi julli ñetteel bi ci def moom mooy loo demee nekke mu ah, jël loxoom maanaam mu dem ba yegg ci ci hauteur maanaam ci fi muy taxaw mu jël loxoom puus ko maanaam loolu beneen bi ci def la bi ci def nag moom mooy su fekkente ne dafa bëgg a jàll ne faaw laabu da day jàll mu gumax ko maanaam loolu la moom mooy ñett mooy façon yi nga xam ne moom la am waaye amma maanaam euh, euh, comme ni nga xam ne noonu la ko zahiru hadith yi di waxe maanaam nanga nga xeex ak moom wala na rey loolu tegtalewut maanaam ne maanaam katala maanaam foofu tegtalewul rey maanaam du baat bi du zahiru baat bi dégg nga comme ni nga xamante ne noonu lay qutila al-xarraafuun ak qutila ashaabul ukhdud ak yu mel noonu loolu tegtalewul ak rey maanaam moom mooy xeetu jajj lay tekki wala ak sibil ak rëbb maanaam loolu lay tekki maanaam loolu moom moo tax kon inshaa allahu taala daañ ko gis léegi inshaa allah moo tax mu daal di ciy teg ne maanaam kon fii dinañ gis ne buntu bi ginnaaw bi nga xamante ne moom la wax waxe saatir maanaam dafay wax tamit ni ki nga xamante ne moom mooy saatir bi buñ ko tegee woo nit ki amul droit dox sa te ak saatir bi te it bu fekkente ne tamit nit ki day julli te nit ki maanaam te ah, fi muy julli doonte amul saatir maanaam daf ko war a daf maanaam mën na jàjj nit ki waaye ci kaw ci kaw mu romb fi nga xamante ne tey bu doon teg saafir digganteewu ak foofa maanaam foofa yéggagu fa loolu moom moom lay wax nii mu ne war a da jañ ne ibnu umar sayyidna abdullah ibnu umar ibnu xattaab radiyallahu ta'ala anhuma fi tashahhudi fekk mi ngi woon di taaya e, wa fil kaaba te it naka noonu la nekkee woon e, ci e, kaaba bi maanaam loolu noonu eh, ñaari xew-xew maanaam eh, xew-xew bi eh, ñaar la maanaam bu njëkk bi moom bi nga xamante ne moom lay wax ne sayyidna wala boog mën na nekk maanaam mën na nekk ñaari xew-xew mën na nekk benn xew-xew bi nga xamante ne moom la al imam ibnu abi shayba imam abdurrazzaq rahmatullahi alayhima toxal ci seen musannaf yi maanaam moom mooy ne sayyidna abdullah ibnu umar ibnu al-khattab radiyallahu ta'ala anhu dafa am koo xamante ne moom mooy te moom mooy Amr ibn Dinar moom la woon rahimahullah mu dama doon romb ci kanam Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu muy julli ci Kaaba gi eh, te doon mu woon maanaam ah, dama da doon romb nee na mu muy julli ma romb ko mu daal daal di may def nii mu daal di jóg fekk mu toogal maanaam mu mu mu delloo loolu mooy benn bi mooy dama toog maanaam da doon taaya. bi muy taaya nee na mooy romb ci ci julli gi may ñëw di romb ni rek mu jóg ni ma nii maanaam mu jóg euh, delloo ma euh, delloo ma lool tamit bu day wane ne maanaam jëf bu fekkente ne ngir luy yëwénal julli gi la loola jëf jooja du yàqu julli gi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leerale ci lu dul noonu lañ ko waxee te noonu lañ ko doon souligner lu dul benn du ñaar ci ñu romb ñaareel bi ci def moom mooy ba tey imam ibn abi shayba rahimahullahu taala moom moo ko doxal ne moom dafa gis sayyidna abdullah ibn umar ibn al-khattab taala euh, te moom mooy salih ibn kaysan euh, mu ne da mu ne ra'aytu ibn umar yusalli fil ka'bati fala yadaw ahadan yamurru bayna yadayhi yubadira euh, maanaam mu ne gis naa sayyidna abdullah ibn umar radiyallahu taala di julli ci kaaba gi ci maanaam li muy tekk mooy ci jumaay kaaba gi waaye doon toon bàyyi kenn ku ko romb ci kanamam lulul na la ko delloo maanaam kon ñu gis na ñaari xew-xew yi mu wax maanaam lu imam al yi tënk mbir mi nii ne ci taaya ak ci kaaba gi du obligatoirement ne benn xew-xew kese la ñaari xew-xew yu wuute la comme nii nga xamante ne euh, noonu lañ ko leerale léegi nii mu daat ci teg ne Uh, wa qaala in aba illa an tuqatilahu fa qatilhu wa qaala daal di wax ne maanaam moom sayyidna abdullah ibnu umar ibnu al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma ba tey tamit du jëmmi uh, xadis bi maanaam du même xadis bi uh, ñaar yee benn duñu benn mais bii tamit du du ak xew-xew bii nga xamante ne moom lay wax ni mu ne moom ni nga xamante ne noonu la waxee ne wa qaala daal di wax ne Eh, moom Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu daan ne in aba bu fekkente ne waa ji dafa bañ ne illaa nu xanaa lu dul ne an tuqaatilahu nga xeex ak moom wala boog nga reyanteeg moom fa qaatilhu reyantel ak moom maanaam kon maanaam ne bu bañee lu dul ne xanaa nga reyanteeg moom kon reyantel ak moom loolu lañ doon wax léegi nii loolu nag eh, Euh, loolu ci mi ngi ñëw ci riwaayatu al-Kushmayhani euh, rahimahullahu ta'ala imam Abdurrazzaq in solo na ko te wax bi nga xamante ne moom la wax sayyidna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu dani euh, dani la tada ahadan yamurru bayna yadayka wa anta tusalli fa in aba illa an tuqatilahu fa qatilhu maanaam ne su fekkente ne yow Euh, mu ne booy julli bul bàyyi kenn ku romb ci sa kanam bu fekkente ne yow da ngay julli su fekkente ne waa ji dafa bañ ne faw da nga xeex day xeex da ngay day rayanteeg day da ngay rayanteeg moom nga rayanteeg moom maanaam kon loolu nag wax jooju loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moo dëppoo xaqiqatan ak lii nga xamante ne moom mooy ndollent gii nga xam ne mi ngi ñëw rek ci na Kushmayhani ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñi solo Sahihu imam al alayhi rahmatu wa ridwanul bari moom mu ne euh, kon ñu gis ne euh, waaye reyanteeg moom li muy tekki te wala maanaam tekkiwul masalan comme moom al-Qadi Iyad wax rahimahullah ne mboolem borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne du dagan mukk nga rey nit ci loolu maanaam <laughs> nit parce que tout simplement day romb sa kanam gi julli nga rey ko loolu amul kenn ci borom xam-xam yi ku jàpp ne dagan maanaam loolu tamit il faut maanaam mu mat mu nekk loo xamante ne mat naa bàyyi xel euh, loolu euh, te comme hadith bii di ñëw tamit insha allahu taala dañ ko gis muy hadith Seydina Abdullahi da euh, Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu taala anhu wa arda mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal al-kitaab ilayhi haddathana Abu Ma'mar te moom mooy al imaam Abdullah ibn Amr ibn Abi al-Hajjaj al-Basri at-Tamimi rahimahullahu taala mooy al-Hafiz al-Minqari al-Basri Abu Ma'mar rahimahullahu taala muy imam boo xamante ne mi ngi génn adduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu bokk ci siqaat yi nga xamante ne comme li al imam ibn al-Junayd wax euh, euh, euh, jële ci Yahya ibn Ma'in rahimahullahu taala mu ne siqatun nabilun aqil maanaam kon ku dëgër la ku wóor la ma ku tedd ba pare borom xel bu rëy a maanaam mu nekk comme ku moom Abu Zur'a ar-Razi ne siqatun siqala ku wóor la ba pare nekk na koo xamante ne xaalis ku mën a mokkal la ci taabi taabi la bokk hmm. lulul ne imam al-Ajli rahimahullahu taala nee na moom nag am na luñ maanaam daal ne moom dafa am pas-pasu qadar yi ah, loolu daal lañ ko mën a tuddal waaye nag siqala ku dëgër la te ku wóor la moom abu imam abu Ma'mar imam al-Bukhari imam abu Dawud ñoom ñoo solo moom mu nekk seen sëriñ waaye eh, imam Muslim imam Tirmidhi ak imam An-Nasa'i tamit solo nañ ci moom ci am te am ku dox seen diggante ak moom eh, moom ay xadiisam kon ñi ngi ci kutubu sitta moom def ci sunan ibn Maaja eh, rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Abdul Waaris te moom mooy al imam Abdul Waaris ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi al-Basri rahimahullahu ta'ala mooy Abu Ubaydata uh, at-Tannuuri al-Basri rahimahullahu taala muy imam bu mag boobu nga xamante ne tuddoon nañ ko mi ngi gane adduna téeméeri at ak juróom-benn cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ay xadiisam mi ngi ci kutubu sitta ay weer rek la dund ginnaaw al imam Hammad ibn Zayd rahimahullahu taala ak ñoom imaamu Maalik tam rahmatullah ala al-jami' mi ngi génn àdduna cent quatre-vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana Yunus te Yunus moom mooy ibnu Ubayd ibn Dinar al-Abdi al-Khazzaz bokkut ak al-imam al ayli du moom parce que ay ayli madani la maanaam waa Madina ñoom ñooy ñoom ñooy solo ñoo ci ñoom lay solo comme moom az-Zuhri ak ñu mel noonu ah? waaye eh, moom mi basari la eh, rahimahullahu taala eh, ginnaaw ko mu nekk maanaam te mu nekk kuufiyul asl rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna 139 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ko wax Abu Abdullah wala Abu Ubayd al-Basri rahimahullahu taala moom tamit ci siqaati la bokk rahimahullahu taala ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Humayd ibn Hilal te moom mooy Humayd ibn Hilal ibn Habira rahimahullahu taala Abu Nasr moom mooy dàqantalam Abu Nasr al-Adawi al-Basri moom rahimahullahu taala moom itam waa Basra la rahimahullahu taala uh, imam az-Zahabi rahimahullahu taala nee na li feeñ mooy ne moom dund na ba ci eh, ba jege cent vingtième année yi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam Euh, euh, ñi nga xam ne ñoom ñuy waa ashaabu kutubu sitta dañ koo laye rahimahullahu taala rahmatan wasi'a moom mu ne an abi salih te moom mooy a samman rahimahullahu taala abu salih a samman az-Zayyat al-Madani maanaam mooy waa Madinatul Munawwara la ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam kon dañuy gis ne ñi ci kaw ñoom ñëpp waa Basra moom mi moom mooy waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam waaye comme niñ ko gisee woon moom da dem Iraq ngir damaam di jaay ji ay ay diw moo tax ñu naan a as-samman ak az-zayyat ak as mooy lu sam samal mooy lu lu lu niin lu graisse comme ni graisse mel maanaam az-zayyat zayyat mooy mooy mooy diw maanaam ngir ni ay diw la daan jaay moom moom maanaam import export boobu loolu la doon def diggante Medina ak dëkk Irak yi ñoom Basra Kufa yooy loolu moom moo tax ñi nekk Kufa bu fa demee nag danaan jàngal ñooñu tamit maanam bu demee ni jaay ji da jàngalaale gaa ya fa ne loolu moom moo tax bëri ci waa dëkk boobu di jàngee ci moom rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna cent unième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta mu solo lu bëri tam ci sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu waaye fii mi ngi mu am na Aba Sa'id te moom mooy al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu saaba yenente bi sallallahu alayhi muy Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Salaba ibn Ubayd ibn al-Abjar te al-Abjar boobu nag moom mooy Khudra moo tax ñu naan ko al-Khudri euh, mooy Khudrat ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj moo tax ñu naan ko al-Khazraji al-Ansari al-Madani rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu bokkoon ci xale yi nga xam ne ñoom ñoo daroon Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi gane fukkeelu at fukkeelu at gan laataa gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna 74e année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu bokk ci muksiruuna yi juróom-ñaari sahaaba yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp li ñu soloo hadith ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhum ñoom mooy euh, mu soloo ci mille cent soixante-dix hadith euh, imam al-Bukhari imam Muslim dëppoo ci solo 43 hadith imam al-Bukhari wéetoo ci 16 hadith imam Muslim wéetoo ci 52 ci ay hadith na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na euh, amma li nga xamante ne moom moo ci tegu ndax dafay wax ne xaa euh, gisuma ko ci lu somé mi ngi ci lu sax yeneen i saxaabul Buxaari yi rahmatullah maanaam xaa maanaam moo ne dañuy toxal mais incha allah bala ñu war déggaat ci beneen càllale gi incha allah taala ñu daal di julli ndax jot na mm-hmm. incha allah taala wallahu taala alam bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala gisoon nañ amma ba'du gisoon nañ xadis euh, fi ñu ngi tàmbali woon xadisu euh, bi nga xam ne moom mooy bu njëkk ci ginnaaw taaliq yi nga xam ne moom la indi ci baabu yuraddul musalli wala yaruddul musalli man marra bayna yadayhi euh, xadis boobu Euh, gisoon nañ càllale gu njëkk mooy haddathana Abu Ma'mar qaala haddathana Abdul Waaris qaala haddathana Yunus an Humayd ibn Hilal an Abi Salih anna Aba Sa'id radiyallahu ta'ala anhu qaala qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ne haa maanaam ngir ne toxul day toxal jóge ci beneen càllale ci càllale gi jóge ci dem ci beneen càllale mooy ha mu ne wa haddathana Adam ibn Abi Adam ibn Abi Iyas te moom mooy Adam ibn Abi ibn Adam ibn Abdurrahman te moom mooy Abdurrahman mooy Abu Iyas Abu Iyas moom mooy Abul Hasan al-Asqalani rahimahullahu ta'ala thumma al-Baghdadi rahimahullah al-Khurasani al-Marwazi thumma al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala Euh, moom mi ngi kon dëkkoon Baghdad euh, donte euh, Asqalaan moom mooy fi nga xam ne moom mooy cosaanam ca Palestine moom Seydina moom al imam Adam ibn Abi Yaasin rahimahullahu ta'ala gisoon nañ ko gisaat ko imam al Bukhari ak imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja ñoom ñoo solo ci moom rahmatullahi alayhim amma imam Muslim ak imam Abu Dawud solo wuñ ci moom rahimahullahu al-jami' moom mu ne qaala haddathana Sulaymaan ibn al-Mughira moom uh, Sulaymaan ibn al-Mughira al-Qaysi rahimahullahu ta'ala moom mooy Abu Sa'id al-Qaysi al-Basri rahimahullahu ta'ala moom waa Basra la maanaam li ko dalee ci càllale gi ñoom ñëpp waa Basra lañ moom des Adam ibn Abi Iyas uh, uh, rahimahullahu ta'ala ak ci kaw maanaam Abu Salih as-Samman mu nekk na ko boole ci waa maanaam Basra yi ngir dem gam fay dem waaye madini madani la Euh, moom euh, Abu Salih as-Samman moom mi jël sena Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu moom tamit madani la waaye li ko dalee ci beneen ñaareelu càllale gi nag ñoom ñëpp waa Basra lañu ba mu def Adam bi nga xam ne moom Asqalani la te dëkkoon Baghdad maanaam waa Iraq la finalement maanaam kon waa Iraq ñoom ñëpp ñoo ñoom ñoo solo suñu hadith bi euh, Sulaymaan ibn al-Mughira bi mi ngi génn àdduna 165e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay euh, xadisam ñu ngi ci kutubu sitta moom Sulaymaan ibn al-Mughira nag fii rek la imam al-Bukhari solo xadisam mu jokkaloo yeneen yi ci des yëpp daf koy indi ngir euh, mu nekk ci mutaabaat yi wa euh, maanaam mu al taaliqaat yi ak yu waaye du ko indi fekk mu nekk ne càllale gi dafa jokkaloo fii rek la ko indi fekk mu jokkaloo rahimahullahu ta'ala mu ne qaala nee na haddathana Humayd ibn Hilal al-Adawi bi nga xamante ne moom la gis léegi qaala mu ne haddathana Abu Salih as-Samman annahu qaala nee na ra'aytu Aba Sa'id mooy al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu moom tamit wax nañ ko léegi. amma hadith bi nga xamante ne kon moom lay indi buntu bi moom du buntu du càllale gi nga xamante ne moom la solowee ci eh, Abu Salih ci ci ci ci ci Abu Ma'mar waaye càllale gi nga xamante ne moom la solowee ci Adam ibn Abi Iyas moom mooy jëmmi càllale gi nga xamante ne moom moom mu jële ko Sulaymaan ibn mughira moom mu jële ko ci Humayd ibn Hilal euh, mu jële ko ci Abu Salih mu jële ko ci Sayyidina Abdul euh, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu am loolu benn euh, loolu baat yi nga xamante ne moom la jëfandikoo maanaam mooy baatu aadama yi beneen baat bi nga xamante ne moom mooy baatu Abu Ma'mar mi nga xamante ne moom la jëlee ci imam ci Abdul Waaris moom mu jëlee ko ci euh, Yunus ibn Ubayd ibn Dinar al-Abdi euh, moom mu jëlee ko ci Humayd ibn Hilal al-Adawi mu jëlee ko ci Abu Salih as-Samman az-Zayyat euh, mu jë moom boobu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indiwaat na ko ci kitaabu Bad'ul Khalq baabu sifatu Iblis wa junuudi maanaam buntu wax ne melok Iblis ak gàngooram waaye Euh, foofa mu ko indi indiwu ko ci riwaaya Seydina Abu Sa'id al-Khudri riwaaya riwaaya Seydina Abu Hurayra la radiyallahu ta'ala anhu haddathana Abu Ma'mar qala haddathana Abdul Warith jëmmi càll rek qala haddathana Yunus an Humayd ibn Hilal an Abi Salih an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam maa ngi gis ne kon ñoom euh, imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala li tax mu indi càll gi fële mooy daf lay lee day leeral ne euh, ni ko ni ma koy indijee ci kanam te Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu soloo ko Seydina Abu Sa'id al-Khudri tam radiyallahu anhu noonu lañ ko solowee ci jëmmi càllale gii ba tey euh, ndax Abu Salih daf koo déggee Seydina Abu Hurayra déggee ko Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhuma moo tax moom mu nettali ko léeg-léeg mu nettali ko jëli ko ci Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu léeg-léeg mu nettali ko jëli ko ci Seydina euh, abu abu hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na qaala annabiyyu yenen qaala wax na nee na qaala wax na annabiyyu yenen te bi salla nee na nee na nee na ra'aytu ra'aytu gis naa abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu fii yawmi jumu'atin fii yawmi jumu'atin ci bisub àjjuma yusalli muy julli ila shay'in ci jëm ci benn mbir moo xam ne yasturuhu moo koy sutural moo koy nëb minan naas ci nit ñi maanaam moom mooy dox ci digganteem ak bu nit ñi di romb waaye nag fa araada mu daal di nam shaabun benn gone min bani min bani eh, abi Mu'ayt maanaam te bokk ci waa banu abu Mu'ayt eh, te maanaam moom mu jub daal di ci nam ki nga xamante ne moom mooy xale boobu mu ci eh, mooy al-Walid ibn Uqbata ibn abi Mu'ayt loolu moom mooy li nga xamante ne moom la yeneen riwaaya rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñoo indi ci mustaxrajaat yi nga xam maanaam ñu def euh, mustaxraj ci Sahih Bukhari ku mel ne al-imam Abu Nu'aym al-Asbahani euh, rahimahullahu ta'ala euh, donte am na ñi nga xamante ne dañoo rotal maanaam ci yeneeni riwaayaat ci bi maanaam ne Abdurrahman la keneen la waaye fii ki nga mu bokk ci waa Banu Abu Mu'ayt moom mooy al-Walid ibn Uqbata ibn Abi moom mu ne mu daal di ñëw taxaw daa di daa maanaam mu namm an yejtaga ci mu daal di romb bay na yedey yi ci diggante maam ci kanamam maanaam mu daal di ko bëgg romb fa dafaa mu daal di koy mu daal di jañ Abu naa sayyidina Abu Sa'id radiyallahu ta'ala anhu fi fadri yi ci dënnam maanaam nga gis ne dafa ñëw teg di julli euh, xale bi ñëw ne daf koy romb ñëw di jaar ci kanamam diggante moom ak li nga xam ne moom la tek ci kanamam mu daal di koy jañ ci dënnam ni ko nii fa nazara mu daal di xool asaabu gone gi maanaam waaj xale bi xale bi xool ko falam yajit te gisutoon maanaam mu daal di xool li ko wër yëpp falam yajit te gisut masaaxan ak forox ndoll illaa lu dul bayna yadayhi ci kanamam foofu rek la gis fa aada mu daal di dellu li mu daal di dellu si li yettaaga bu ko defee mu daal di romb fa mu jañ ko Abu Sa'id sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu ashadda maanaam jañ goo xam ne moo gën a tar min al ula ci njëkk gi maanaam euh, kon loolu moom mooy ñaareel bi maanaam mu daf koo njëkk a jañ ni ko nii ñaareel bi ci def bi mu ñu waroon mbàtte mu def ko nii maanaam dañ ko dañ ko xamante ni mu gën a metti dañ bu njëkk ga bu gën a tar euh, loolu kon dañ ki xamee ne kon ak lu mënti xew waroo romb maanaam loolu moom mooy benn ñaareel bi ci des moom mooy ne su fekkente nit ki dañ koo tere dara te loola ñu gis ne jaaduwul moom mu ñëwaat di defaat jëmmi mbir mooma maanaam na nga xamante ne noonu lañ ko koy waxe ak noonu lañ koy dellooye moom daa war a gën a taax bu ko defee ndax li muy tekki moom mooy wax ju njëkk jariñut lu bari wala jëf ju njëkk xëy na jariñut lu bari ñaareel gi ci def kon maanaam daa war a gën a tar kon lool dañ ciy jàngee tamit ne maanaam yedd ak tamit jubbanti daa war di jaar ci ay étapes maanaam ni gën a woyof ci la ñuy tàmbalee jëm ci ni gën a kawe mu ne waaye nag ba mu defee loola moom Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dañuy gis ne gone gi tamit maanaam dafa bëggoon a romb mais amul fu mu jaar maanaam mooy xool na ci kanam xool na ci ginnaaw te amul fenn fu mu jaar waaye nag comme Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu teg na dara ci kanamam moom moo waroon a xool ne ñeneen feneen fu mu jaar loolu tamit bokk na kon ci li nga xamante ne moom lañ ci xamee mooy ne saatir boo ko tegee euh, kenn warul jaar sa kanam loolu benn la ñaareel bi ci def moom mooy ne euh, soo. xësee ba teg saatir bi euh, euh, maanaam maanaam da ngaa war a tamit da ko war a teg foo xamante ne nit ñi dinañ am fu ñu jaar mm-hmm. maanaam mooy lan mooy tey maanaam nit ki tey fii julli su fekkente ne moom moo taxaw ci kanamu euh, masalan fii benn miir dafay nekk yoon la mbedd la miir bi nekk nii beneen miir bi nekk nii mbedd mi kon nekk lii kese léegi nag am koo xamante ne moom bi muy julli dafa ñëw taxaw fii ci kanamu miir bi nga xamante ne foofu la nit ñi war a jaar loolu bu taxaw nii ci kanam nii jublu xibla nii te nit ñi dañoo war a romb faw ñu romb te fi mu taxawee mooy diggante ñaari mbedd yi wala yu demee noonu mm. wala boog mu taxawee daal foo xam ne ala kulli xaalin comme masalan ci bunt bi mm. maanaam mu taxawee fii ne day julli mm. masalan loolu exemple la bu gën a leer mooy ku taxaw fii ne day julli nii te bunt bi nekk nii loolu euh, nit ñi wara a romb loolu bu boobaa xam ngeen ni nit ñi mun amuñu keneen fu ñu mën a jaar fu dul fii hmm. bu boobaa moom mooy am moom mooy am bakkaar boobaa moom mooy am bakkaar bu ko nit ñi rombee hmm. te bu boobaa borom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuute nañ ci nag ndax am na droit jañ ku fay romb waaw wala hmm. foofu la borom xam-xam yi wuute rahmatullah alayhim li nga xamante ne moom mooy jumhur dañu dañoo jàpp ne foofa euh, nit ki bu fekkente ne teg na saafir maanaam même bu tegul saafir ku nar a jaar ci kanam war na koo jañ. mais nag jàng gi du nekk loo xamante ne force lay doon ci moom maanaam euh, du nekk te obligatoire Hanafi yi ak Maliki rahmatullah dañ ne dañoo tànnloo rek dañ koo tànnloo rek ngir mu mën a ja ja jañ ko waaw wala déet hmm. am ñi nga xamante ne ñoom ñooy xan euh, euh, Hanabila rahmatullah ñoom dañ dañoo jàpp ne ñoom ak Shafi'i ne jañ ko moom dafa nekk loo xamante ne moom la ñu sopp maanaam jañ gi mu koy jañ moom dañ ko dañ ko dañ koy gën a sopp que Euh, Shafi'i eh, rahmatullah ñoom teqantal giñ ko giñ ci def moom mooy ne su fekkente ne def na sa deful saatir bi amul maanaam moom amul droit jañ kenn mm-hmm. amul droit jañ kenn te loolu bu boobaa euh, moo tax jañ gi euh, lu ñu tànn loo nit ki maanaam lu lu lu lu bu dee Hanafi ak Maliki rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne maanaam am na droit def ko jañ gi am na droit def ko mm-hmm. mais du luñ ko forcer. du lu war ci moom te du sax loo xam ne luñ sopp la ci moom waaye bu fekkente ne nekk xanaa bi xanaa bi Shafi'i xanaa bi lay rahmatullah alayhi ñoom dañu ne loolu sunna la te lu ñu sopp la Shafi'i rahmatullah ñooy jëfandikoo baatu euh, baatu euh, sun baatu nga xam ne ñoom ñooy xanaa bi lay rahmatullah baatu lu ñu sopp la te ñoom maanaam maanaa boobu ci ñoom même maanaa bi la dégg kon loolu moom mooy li nga xam ne mooy tekkantal bi aju woon ci wàllu googu noonu Euh, kon kii dox ci diggante nit ñi moom mooy xool fan la war a taxaw maanaam mooy xool su fekkente ne dafa am teg nañ ko fii mu jaar ci ginnaaw la war a def su fekkente ne jaarul ci ginnaaw amul fu mu jaar euh, maanaam mu jaar ci ginnaaw nit kii julli waaye su fekkente ne nag amul feneen fu mu jaar euh, te moom moo ñëw kii julli moom moo ñëw taxaw foo xamante ne te tegul saatir loolu tam beneen mbir la parce que bu tegee saatir daa war a jaar ci digganteem ci feñal bi maanaam fii bi ñu gisee ni xale bi moom moo xool ne xamul fan lay jaar li muy tekki moom mooy moo xool jàpp ne mënta jaar feneen fu dul foofu waaye comme que jàkka la ci jumaa la fu nit ñi jaar la am na feneen moo fu mu war a mën a jaar wala boog mu rang comme nit ñi nit ñiy range rek waaye xam nga bu ñuy julli bu buñ paree julli bu nit ñuy génn comme dañuy bari xëy na rang googu la doon bañ ak yu mel noonu loolu euh, ndég nga nee bi nga xamante ne wala boog yeneen ngir ne lii am na feneen fu mu doon mën a jaar mooy li tegu ci xadis ndaa ndax dafa ne ba loola xewee fa naa mu daal di wax wax ju ñaaw min Abi Sa'id sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu maanaam mu xaw ngañ ko daal wax ko wax ju ñaaw daal ah ne ko waaye comme genre rek euh, euh, voilà maanaam luy teg ne daal kontaanul ci jëf ji dégg nga wa daxala mu daal di dugg nag Abu Sa'id sayyidina maanaam mooy kon mu continuer yoonam nga déedéet Euh, summa topp daxala mu daal di dugg ala marwaana ci marwaan ibn al-Hakam mm-hmm. rahimahullahu taala comme niñ ko gisee woon mm-hmm. euh, nga xamante ne moom euh, bi muy gën a adduna bi muy nekk xale ci la yenente bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna moom bi am juróom ñetti at ci la yenente bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna moo tax ñu boole ko ci sahaaba yi radiyallahu anhum mi ngi génn adduna année soixante-cinq ginnaaw gàddaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu kon moom Euh, radi euh, radiyallahu ta'ala wa rahma moom mu nekkoon xilifa jamono jooju moom moo nekkoon maam ci xilaafam madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam ci la xew-xew bii amee woon ba mu duggee nag mu ne fa mu daal di jàmbat ilayhi jëm ci moom maa la nga xam ne daj na ko min abi sa'id sayyidina abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu maanaam mu dem ne way dama doon romb dama mu daj ma may jéem a xoolaat gisuma feneen fu ma kii mu daat may jañaat encore dañ bu def ma nii dóor bu gën a metti ah loolu mu dem jàmbat loola dégg nga euh, fa euh, ba ba ba mu fa shaka mu jàmbat ilay jëm ci moom kon maa la nga xam te ne laqee daj na ko min abi Sa'id ci sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu loolu tamit bokk na ci liñ ci mooy ne léeg day jàmbat dem dañuy léeg bu ñuy jàmbat mbir yi dañ koy jàmbat tamit ci ñi nga xamante ne ñoom man na ñoom boroomi autorité lañ maanaam mënoo def rek benn kii am na nga dem jàmbat ko képp kenn maanaam borom autorité yi nga xamante ne ñoom nga koy jàmbat wala ñi nga xamante ne mën nañ ci lijjanti dara wala mën nañ caa wax luy defar wala lu mel noonu dégg nga mu daal di wax mu ne wa euh, daxala mu dugg Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu xalfahu ginnaawam ala Marwan euh, Marwan Hakam radiyallahu fa qaala mu ne ko ma laka ana lan moo la dal wal ibn ak ci ak sa doom mbokk mi yaa Aba Sa'id yow Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu maanaam ana lan moo xew seen diggante yéen ñaar maalaka ana lan moo xewul kon wala naa xeex ak sa mbokk ak sa doomu mbokk mi yaa Aba Sa'id yow Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qaala Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wax ko ne ko sami'tu dégg naa an-nabiyya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu ne iza salla bu julli ahadukum kenn kenn ci yéen ila shay'in jëm ci benn mbir. boo xam ne yasturuhu moo koy sutural min an-nas ci nit ñi maanaam kon bu boobaa ci li ñu gisee ni maanaam fi muy nekkee loo xamante ne day ràññeeku maanaam jan gi mooy su fekkee yow teg nga saafir waaye surtout soo tegul saafir moom maanaam jan gi nekkul lu ràññeeku ci yow te bu boobaa ki la romb kooku moom mooy am maanaam amoo droit maanaam tere koo romb su fekkente ne yow boobu rek la am fu mu mën a jaare hmm. waaye bu fekkente ne nag am na feneen fu mu mën a jaare maanaam mu romb la boobaa da nga koy jañ comme li nga xamante ne loolu la di ëpp ci borom xam-xam yoo rahmatullah alayhim ci tekkantal gi nga xam ne moom lañ la wax léegi mu ne bi nga xamante ne wax na ko mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dañu kon bu kenn ci yéen di julli jëm ci mbir moo xamante ne moo koy mooy suturaal mi nan naa si nit ñi fa araada mu daal di nam nag ar ahadul kenn an yejtaasa ci mu romb bay na yeday yi ci kanamam fal yad faaho na ko jañ na ko daal di jañ mm. fa in aba bu fekkente ne bañ na fal yuqaatilhu na reyanteeg moom mm. fa in maanaam lool kon li muy tekki mooy kon na xeex moom maanaam kon na am benn mbir moo xam ne mat naa leeral fii moom mooy bu njëkk moom mooy ne na ko na ak moom euh, mooy na ko jañ rek lay la ci jublu mm. te jañ gi tamit bu mu yegg ci dóor masala maanaam na ko jañ rek na reyanteeg moom nag maanaam li muy tekki mooy am na droit wu bëmëx euh, bëmëx ko wala puusanteeg moom alak yu mel noonu ba du ko ba ba ba jaar ci kanamam waaye am na dugg ci xeex boo xam ne finalement moom ci boppam jullem mooy mujj a yàqu loola moom day daal di nekk loo xamante ne <laughs> taxul ñuy wax <laughs> dégg nga euh, loolu euh, nekkut loo xamante lu ñu lu ñu lu ñu yoonal la ñaareel bi ci def moom mooy ne su fekkente ne tey masalan dafa ñëw di Euh, jañanteeg moom maanaam euh, beneen bi ci def mooy dagganul mu rey ko comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxee léegi na al imam al qadi Iyaad rahimahullahu taala loolu la euh, wax ci mbir mi ne ijmaa la ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ne daganut mu rey ko maanaam nit di romb parce que day romb fi ngi jullee rek daga nga rey ko maanaam kon bu boobaa ku dégg baatu fal yuqaatilhu bii ba tax mu rey nit bu boobaa ray na nit koo xamante ne waru ko woon a rey na bakkan boo xam ne borom bi subhaanahu wa ta'ala daf koo ormal ñaareel bi ñetteel bi ci def moom mooy beneen masala bi nga xam ne moom moo aju ci wax ji moom mooy tey buñ fekkoonte ne nag daf ko jañ ci loo xamante ne eh, maanaam da koo rey maanaam waa ji da koo rey léegi lan mooy nekk àtteem bu boobaa dañ ne moom dañ koy rey parce que waru woon rey waru ko woon a rey ñetteel bi ci def moom ñeenteel bi ci def moom mooy tey su fekkoonte ne dafa eh, ba mëx waa ji wala mu jañ ko wala mu puuf ko ci anam goo xamante ne maanaam lu lu lu dagan la maanaam lu mën a nekk la waaj nag fas daanu dee maanaam daanu dee wala mu mbëkk dara dee léegi bu boobaa ana loola lan moom mooy nekk attey waajooja bu boobaa atte bi mooy euh, dañuy daal di euh, borom koo xam ne nag wuute nañ ci rahmatullah alayhim ci ne ndax maanaam xam nañ ni moom du ñu rey waaj ci ko def loolu kooku duñ ko rey ngir ne reyu ko ci loo xamante ne ci aada day faral di reyaate mba ndax bokk na ci sartu yi nga xamante ne ci lay reyee nit ku rey mooy mu rey ko ci loo xamante ne ci aada loola day faral di reyaate maanaam comme par exemple du charge décharge ci moom douze coups loolu ci aada day da koy rey waaw loolu kon loolu loolu waxuñu ko wala boog mu mu mu mu mu mu jël nit maanaam andi ko ci teen wala mu jël ko wala boog mu daangal ko à part maanaam quatorzième étage ak yooyu loolu loolu ci aada day rey nit mais bu fekkente ne wala mu fiir ko ci oto maanaam teg ko mu gis ko ci oto bi mu romb ko dóor ko oto bi fiir ko ak yooyu yooyu day rey nit ci aada mais par exemple jël bant par exemple mais assommer par exemple jël lu diis comme gën comme kuur kuur dóor ko nit ci bopp mën na cee dee loolu par contre loolu di dugg ci aada nda ngir ne mën naa dee comme mën naa bañ a dee mais loolu bu rayee nit dañ xam ne yaru na maanaam mm. ngeen da koo dóor ci bopp bi euh, kuur mu dee mm. loolu yaru na maanaam maanaam da ko assommé mm. loolu yëpp day day day day rey nit mais par exemple daf ko dóor bant mooy comme bant bale wala bant yenn bant yi mu dee loolu du duñ ko duñ ko doo du du nekk loo xamante ne lu ñuy rey nit la ci aada loolu du faral di rey nit voilà voilà masalan par exemple da koo jël kii ubbi courant bi mas ko courant mu dee loolu day rey nit mais bu fekkente ne rek euh, da koo voilà da koo mbëkk par exemple wala yu mel noonu wala da koo mbéj mu dee wala yooyu loolu du rey nit loolu du rey nit kon li tax euh, su dee kon loo xamante ne la ko def ci aada duy faral di rey nit mu dee ci loolu loolu bu boobaa Euh, li ci li ci borom xam-xam yoo rahmatullah alayhi mooy wuute biñ ci wuute moom mooy ne euh, dañ naan soit moom moo ko euh, rey te li tax mu rek maanaam moom moo ko rey kon faaw dañuy indi àqala bi maanaam mooy ay mbokkam ñoom ñoo koy fay ñeneen ñi ne déedéet dara du ko war maanaam ñeneen ñi ne dara du ko war ñeneen ñi ne déedéet moom moo koy fay maanaam moom rek la ñuy xool ci nu mu koy attane ba def ko ba fay ko ngir ne. moo ko bu ma wala moo def acte bi xam xamante ne moo ko rek waaye ñaari njëkk yi ñoom ñooy ñi gën a dëgër soit dañuy bàyyi mais dara waru ko parce que ci loolu du doonu ci woon di dee rawatina ne moom moo def li tax loola xew wala bopp ñaareel bi ci def mooy aaxira bi mooy mbokkam yi la ñuy dajale ne leen na na na na na nañ joxe diya bi hmm. ndax xam ngeen lu tax. li tax moom mooy nay rey gi dafa maanaam tay ndax ku rey nit te tay ko rey nit te tay ko te la tax nga rey ko euh, parce que dafa am nit ki nga xamante ne moom dafa fekk nit prémédité mbir mi jóg dem euh, um, maanaam rey waa ji assassinat mooy li ñu naan assassinat loolu moom kenn mënu laa baal faaw dañ lay rey kenn mënu laa baal. mais su fekkente ne nit ki dafa rey nit te la tax mu rey nit ki tayu ko mm-hmm. maanaam masalan moo moo ko tey mais ci li mu juddoo du lu mu prémédité mm-hmm. maanaam masalan tey ñoom ñuy xuloo mer et cetera waa ji mer ba futtu euh, rek jël génne ba pistolet bi dóor ko ko mu dee loolu bu boobaa loolu moom mooy li nga xamante ne mbokk yi am nañ ci kàddu ci ne soit dañuy rey waa ji wala dañ koy baal bu boobaa mu joxe diya par exemple parce que du lu waa ji prémédité maanaam bi muy jógee këram ñëw tool pour rey ko wala tëralul plan di làqatu xaar bu waa ji rombé mu dóor ko bal bi wala yu mel noonu voilà maanaam dañ doon xuloo maanaam dañ koy xetal comme comme histoire bi ñu doon dégg fan yooyu ca gannaaw at weer yële ca gannaaw wala peut-être def na ki nekk ci kii bi euh, kii bi doon doon saat de duy essence daal di génn waaw daal di génn euh, am ku mu doon meranteel rek génn du kuwam rek dóor dóor waaji mu dee maanaam par exemple loolu cas de figure yooyu noonu ci la ñuy wax naan ndax mbokk yi am na daañu baale wala duñu baale cas de figure yooyu ngir ne waa ji ba muy jógee këram néewutoon damay rey waa ji tey voilà mu def voilà amul préméditation loolu ci lañ ma na war wax ne ah waa ji kon nag nañ ko baal wala duñ ko baal et bu buñ nee dañ koy baal buñ nee buñ nee buñ nee buñ dañ koy baal wala kenn ci mbokk yi ne dañ koy baal bu boobaa day daal di joxe diye bi maanaam day joxe ndàmpaay bi amma ki nga xamante ne moom moom moo rey nit ki te tayu ko maanaam la def moo rey nit ki moom mooy sabab bi waaye nag tayu ko bu boobaa faw aqila bi dañuy ñëw maanaam dañuy woo aqila bi ñoom ñooy ñooy ñooy fay maanaam dañ naan waa ji comme tayoo ko nga def ko comme par exemple nit ki di dawal oto di tourner feu bi vert la muy tourner ndekete am na kenn ci piéton yi koo xamante ne moom xoolul foofu mu tourner waa ji teelu ko gis dal ci kaw mu daanu dee bu boobaa aa xelal la ñuy woo naan ko ah nañ woo sa mbokk yëpp ñu daje ñu ne mbokk yëpp daje nañ ñu ne leen nag eh, mbir mi ndàmpaay li nii la tollu yéen yéen a koy fay. da ngeen di cotiser yéen ñëpp ngeen fay ko ngeen fayal waaj maanaam mbokk yi kenn munu ci désolidariser wu ñoom ñooy fay par force voilà euh, loolu moom mooy moom mooy loolu moom mooy loo loolu kon moom mooy li nga xam ne moom mooy euh, ci cas cas de yooyu. dégg nga moo tax mu kon nag fa xam mu ne fa innama li am na mooy huwa waajooju kat seytaanum seytaane la maanaam kon waaju seytaane la loolu nag borom moo xam ne rahmatullah ci firi ji nga xamante ne moom la ñuy firi boobu ndax am ñoo xamante ne euh, dañoo wax ne li maanaam ñu ne kooku kat seytaane la maanaam moom mooy ne kooku day seytaane euh, moom moo ko jañ ci mu def loolu mu def am na ñu ne seytaane moom mooy ki nga xamante ne. maanaam waaju ci boppam jik jikko ji nga xamante ne moom la yor moom mooy jikkoy seytaane am ñoo xamante ne euh, dañoo wax ne ah déedéet waaju moment maanaam jamono ji muy def loola euh, jëf jëmu jëf mooy jëfi seytaane euh, loolu moom moo tax loolu dañ ci xamee turu nit maanaam léeg-léeg turu nit ki moom mooy yor moom mooy yor mooy mooy mooy maanaam Euh, moo ëpp doole jëmmi nit euh, euh, maanaam tur bi tur biñ koy jox ci ngir nangam loolu mooy ne maanaa bi bi mu def moom moo tax ñu jox ko tur booba maanaam masala nit ki bu defee jëfi seytaane lool moo tax mu dagan ci diine nit ki su defee loo xamante ne day yàq diine maanaam ñun ñu mën koo tuddee ni diw seytaane la lu tax parce que li muy def moom mooy yàq diine ci ak ngir ne kii day julli nit ki di romb ci kanamam ba pare di di di forcer moo tax li mu def jëfi seytaane la boobaa turu seytaane day daal di ci moom waaye mënuñoo wax saa su nekk ne waa ji ab seytaane la seytaane la seytaane la c'est pas parce que dafay romb ci kanamu nit ki benn yoon ñu ne seytaane la et que bu beneen yoon ne fépp boo ko fekkati daal di seytaane baa ngi ne loolu da daanee noonu maanaam li dagan mooy di jëf ji mu jëf maanaam ñu waxe ko noonu mooy day yelloo comme li yeneen di wax sallallahu alayhi maanaam na ko delloo parce que su bañee na xeex ak moom parce que kooku seytaane la maanaam li muy tekki mooy ndax seytaane baatu seytaane mooy mutamarrid kullu mutamarridin minal jinni wal insi kooku mu loolu la ñuy tuddee seytaane képp koo xam ne day fettirlu maanaam day fettirlu ci di di wuuteeg ak yàlla yi ci nit ak jinne loolu la ñuy wax seytaane te loolu la waa maanaam moo tax kon bu boobaa nit ki doxalee noona kooku mën maanaam day fay yor koy seytaane voilà te loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci xame euh, moom mooy ne képp koo xamante ne dafa mel noona maanaam day doxalee xeetu doxalin yooya na xam ne moom ci laaj mi nu yenent bi sallallahu alayhi wa seytaane la ko te lool lu garaaw ak garaaw la moo tax mbir la moo xamante ne bu dul woon loolu mooy loolu dañ ci xamee ne romb ci kanamu kii julli dafa xaram loolu dañ ko ci xamee ndax xaram weesuwul yeneen bi sallallahu la wasallam li nga def nii ba nga ko defee seytaane nga loolu moom mooy li nga xam ne mooy li gën a mag liñ mën a wax euh, beneen bi ci def nag mooy ne loolu kon day wane tamit ne euh, romb googu mu romb ci sa kanam comme que du yàq sa julli loolu day wane tamit ne euh, te gisoon nañ seytaane bi bi muy yàq jéem a yàqal julli yeneen bi sallallahu alayhi wasallam euh, euh, maanaam loolu tamit day tegtal li tax ñu tuddee ko seytaane maanaam mooy waa ji romb ci kanamu moom dafa def jëf ji nga xam ne moom la seytaane ba defoon ci kanamu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñu tuddee ko seytaane ngir maanaam boobu waaye ko bële yàqutoon julli yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bii tamit du yàq julli nit ki te loolu daañ ko gis insha allahu taala ci buntu yi di ñëw. Euh, beneen mbir bi nga xam ne moom moo mat a leeral fii moom mooy ne euh, jaar ci kanamu nit kuy julli mm-hmm. euh, dafa am ci cas de figure yoo xam ne dana ci dagane bu njëkk bi moom mooy bu ñuy tawaaf mm-hmm. maanaam sooy julli fekk ñi di tawaaf di la romb loolu dana dagan mm-hmm. ñaareel bi ci def moom mooy tey bu fekkente ne nit ki day julli euh, di war a dem ngir tëj beneen sàppe sàppe bu fee sut ñu war koo tëj foofu jaar ci kanam ki julli dana dagan wala boog ki nga xamante ne dafay bori ah day day bori mooy euh, euh, ruaf bu bori lan la jël saignement voilà saignement de nez mhm. mooy voilà day bori bu boobaa mu dem euh, ngir raxasi ji ko mun naa jaar ci kanamu kii julli mhm. ak yu mel noonu maanaam bu fekkee amul fenn fu mu jaar fu dul foofa ak yu mel noonu maanaam cas de figure yu mel noonu comme masalan nit ki njàppam dafa dafa toj ci biir julli gi muy def mu jaar ci kanam mu kii julli wala ak yeneen yu mel noonu yooyu noonu cas de figure yooyu loolu euh, euh, dana dana dagan mu wala par exemple sobe kuy waaja kuy kuy kuy kuy maanaam sobe nit kuy waaja dee wala euh, ku musiba bu am wala yu mel noonu voilà comme et cetera comme koo xam te day nekk di électrocuté wu nga war ko sauver di dindi dindi disjoncteur bi et loolu amul maanaam day dagal nga jaar ci kanamu nit julli nga def ko maanaam ak cas de figure mel noonu yooyu day dagal mais yu yooyu ku ko ci làmmi ne yeneen bi sallallahu alayhi nee na fa huwa shaytaan wala innama huwa shaytaan kooku de shaytaan la wallahu ta'ala a'lam amma nag euh, riwaaya bi nga xam ne moom mooy hadith sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu moom la fa wax ne maanaam mooy bi mooy beneen càllale gi càllale yéen di saa sallam iza marra bayna yaday ahadikum shay'un wa huwa yusalli falyamna'hu fa in aba falyamna'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa shaytan maanaam mooy ne nit ki su fekkente ne dafa am kuy romb euh, bu bu bu fekkente ne dafa am kuy romb seen diggante ak yéen fekk muy julli dafa am luy romb shay'un luy romb sa diggante ak yow muy julli mu ne na nga ko tere su fekkente ne bañ na nga terewaat su fekkente ne bañ na nag nga reyanteeg moom maanaam mooy li muy tekk mooy nga jañ koo nga puus et lu tax mu ne parce que kooku du leneen lu dul seytaane voilà loolu moom mooy euh, riwaaya boobu euh, wallahu taala a'lam kon hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi dina indiwaat xadis bu mel ni ci riwaaya sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ci kitaabu Bad'il Xalq inshaa allahu ta'ala imaamu Muslim inna ko xadis numéro cinq cent cinq ñaari yoon imam abu imaamu Malik inna ko xadis numéro quatre cent vingt et un imam Abu Dawud inna ko xadis numéro euh, imam An-Nasa'i imam Ahmad indi na ko hadith numéro onze mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf onze mille trois cent quatre-vingt-quatorze onze mille quatre cent cinquante-neuf onze mille cinq cent quarante onze mille six cent sept onze mille sept cent quatre-vingts onze mille huit cent quatre-vingt-sept kon dén gis na waa ashaabu kutubu sitta imam al-Bukhari moom daw imam Muslim imam Abu Dawud ak imam an-Nasa'i ñoom ñoo ko amma imam at-Tirmidhi ak imam Ibn Maaja solo wuñ mu ne baabu ismul ma baabu ismil marri bayna yaday al musalli baabu buntu ismi bàkkaaru al marri ki nga xam ne moom mooy ki romb bayna yaday ci kanamu al musalli ki nga xamante ne moom mooy di julli imam al taala dafa indi buntu bi ngir leeral li nga xamante ne moom mooy ki nga xamante ne moom julli la muy képp ku romb ci kanamam loola bàkkaar la bàkkaar la te loolu comme ni nga xam ne noonu lañ ko faral di gise ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafay faral di def ne hadith bi muy indi maanaam buntu bi muy indi dina am lu mu ci junju ci bunti hadith bi mu mujjee indi maanaam loolu comme fi nga xamante ne fi moom la waxee ne waajooju fa innamaa huwa shaytaan kooku dara lu dul seytaane loolu moom mooy tegtale ne kon loolu bàkkaar bu rëy rëy la waaye bàkkaar booba naka la toll at lan la nit ki war a bàyyi xel ne maanaam ni nii la bàkkaar ba toll loolu nag moom lay leeral nii xam ngeen ni doy na ci bàkkaar wala doy na ci musiba nit ki ñu melale ko seytaane te ka ko melale mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye bàkkaar boobu maanaam ni loola garawee na mu war a ki ngir mu am ci a aperçu lool tamit moom lay indi di ko leeral rahimahullahu taala qaala bil isnaad al muttasil fi awwal Abu Muhammad al-Kula'i at-Tinnisi rahimahullahu ta'ala di waa Misr rahimahullahu ta'ala waaye Damashq Damashqiyul asl la mi ngi génn àdduna deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañ ay waxati ko waxaat ko nañ ah, ñu tëb ko romb gaaw maanaam imam al-Bukhari rahimahullah moom moo solo xadisam dong waaye nag am na ay xadis yoo xamante ne ci imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i solo nañ ko ci lu néew ci ay xadis rahimallahu al-jami' amma imam Muslim ak imam Ibn Majah ñoom solo wu ne xadisam mu ne qaala nee na axbarana Malik muy imaamu daarul hijra Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Himyari radiyallahu ta'ala anhu moom mi nga xamante ne moom mooy imaamu daarul hijra di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam Abdullah al-Madani imaamu Maalik rahimahullahu ta'ala mi nga xamante ne euh, mi ngi génn adduna 93 jàpp 94 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna 179 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta an Abi Nadr mawla Umar ibn Ubaydillah te moom mooy Abu Nadr bi imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala euh, fii mooy ñaareel bi nga xamante ne moom la ko indi rahimahullahu taala mooy Salim ibn Abi Umayyah al-Qurashi at-Taymi rahimahullahu taala mi ngi génnaat na cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci taabi'i taabi'i yi bokk ci borom xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gën a màgg ci ci borom xam-xam waa Madinati Madinatu Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa salaam Ah, de fii du ñaar ñeenteel la suma juumul ñeenteelu fi ah, ko imam al-Bukhari rahimahullah taala muy mawla Umar ibnu Ubaydullah ah, mu ne an Busr ibn Sa'id moom mooy moo ko ne ay xam seen hadith ñu ngi ci kutubu sitta Busr ibn Sa'id mooy Busr ibn Sa'id al-Madani dañ koy wax tamit al-Abid moom la ñu al-Abid ni jaamukatu yàlla bu mag bi rahimahullahu taala mi ngi gane àdduna vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna centième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci taabiya yi euh, bokk tamit ci ñi nga xamante ne dañoo dëddu woon àdduna euh, ba nga xamante ne bi muy jógee comme niñ ko gisee woon bi muy génn adduna bàyyiwul sax euh, maanaam luñ ko mën a sa sàngee maanaam rahimahullahu ta'ala Euh, di nit koo xamante ne ku màgg mm, la koo xamante ne dafa dogu woon ci yàlla jëm ci borom subhaanahu wa ta'ala Euh, tamit maam kon ci siqaat yi siqaat yi la bokk siqaat tabi'in yi euh, ay hadiisam tamit ñu ngi ci euh, kutubu sitta anna Zayd ibn Khalid mooy sayyidina Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu daakan tam nekkoon Abu Abdurrahman dañ koy tamit Abu Talha al-Madani rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne sahaaba Yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam fekke na sulhul Hudaybiyya moom mooy nga xamante ne moom moo yoroon raaya waa Juhayna maanaam mbokkam yi ca Euh, bisu yowm maanaam bisu fathu Makka euh, radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn àdduna soixante-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama moom musnadam quatre-vingt-un hadith la imam al-Bukhari juróomi hadith la ci indi te bii ci la bokk moom mu ne arsalahu mooy sayyidina Abu moom kon Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu arsalahu moo ko yónni ila Abi Juhaym ci sayyidina Abu Juhaym radiyallahu ta'ala anhu moom tamit gisoon nañ ko moom mooy sayyidna mooy Abdullah ibn Juhaym noonu la tudd Abdullah ibn Juhaym ibn Harith ibn Sammat ibn Amr ibn Atiq rahim radiyallahu ta'ala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi ngi génn adduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mujjantalu xilaafa sayyidna Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma Euh, moom kon sahaaba la naka noonu euh, papam sahaaba la radiyallahu ta'ala anhu euh, moom sayyidina Abu Juhaym moom la ñu solo woon hadisu tiim bi waaw kay maanaam moom ñaari maanaam bii mooy ñaareelu hadis bu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di toxal ci ay hadisam li mu solo ci ay hadis nag bëriwul ci li nga xam ne moom mooy ci kutubu li mu solo ay hadisam yu bëriwul ñaar yi ci la bok am na benen muy ñetteel yoo xamante ne ma ñoom la ñu soloo ci moom waaye bëriwul lu mu soloo radiyallahu ta'ala anhu qaal maanaam ne nag léegi euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim maanaam dañoo wuute ci ndax kan moo yabal kan maanaam ci kan moo dégg ci kan moo ci moroomam maanaam ndax sayyidina Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu moo dégg ci sayyidina <coughs> Abu Juhaym moom lañ yabal ci moom imaamu Maalik moom ci loolu la dox te loolu moo ñëw ci Sahih imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala doonte nag Euh, li nga xamante ne mooy bu ñu xoolee riwaayaat yi danañ gis ne kenn ku nekk ci ñoom yabal na yeneen yabal na ci moroomam ah ngir mu dégg li maanaam ngir mu wax li nga xamante ne moom la déggee ci yenente bi sallallahu alayhi ngir mu gën ko wóolu ah, euh, loolu la ñuy tuddee ah euh, loolu la ñuy tuddee mu dabbaj mm-hmm, mu dabbaj maanaam mu dabbaj mooy lan mooy ñaar ñu bokk sëriñ ñaar ñaar ñu bokk sëriñ kenn ku ci nekk jàng jëlee solo wee ci sa morom maanaam li nga xamante ne loolu moom mu dab ba ah ci dégg nga kon ah, loolu euh, moom loolu moo xew nag ci hadith bi maanaam mooy ne Seydina euh, Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu dafa jëlee ci Seydina euh, Abu Juhaym naka noonu Seydina Abu Juhaym radiyallahu anhu nettali tamit Seydina. Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu yas'aluhu kon mu koy laajte maza ana lan mooy li nga xam ne sami'a moom la dégg min rasulillahi ci ndawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam ah, loolu ah, bokk na ci li nga xam ne moom lañ ci jànge mooy ne même nit ki nga xam ne dafa am xam-xam sax wala maanaam du aay muy tibbee ci ñeneen ñi nga xamante ne ñooy yeneen i borom xam-xam yi ndax loolu moom mooy comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon ne nit ki du mat dëgg-dëgg lu dul bu fekkente ne de lu dul xanaa muy jëlee ci ñi tolloog moom di jëlee ci ñi ko féete kaw waaye di jëlee tam ci ñi ko féete suuf loolu moom mooy euh, nit ki nga xam ne mooy ki muus tey sàkku xam-xam maanaam day jëlee xam-xam ci ñëpp maanaam day jàngee ci ñëpp ndax nit ku nekk euh, loolu nag. Euh, bokk na kon ci teggini ki nga xam ne moom mooy sàkkatu xam-xam bi ak ki nga xam ne mooy borom xam-xam bi loolu kon mu ne bu xamoon li nga xam ne ma maanaam moo nekk maanaam lan la lan la solo lan la déggee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam fil marri ci kii dox bayna yaday ci kanamu almusalli ki nga xam ne moom mooy julli fa qaala mu wax Abu Juhaym radiyallahu ta'ala anhu anna mu ne qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne law ya'lamu ay bu xamoon almaaru ki nga xamante ne moom mooy ci romb na ci kanamu yadayl di kanamu al uh, bayna yaday ci kanamu al musalli aji julli ji ma li xam ne maza li nga xamante ne alayhi dara tegu ci kawam maanaam ci ay bakkaar lakaana giñ naa ni kon doon na nekk an yaqifa ci mu taxaw arbaina ñeen fukk xayran di gën la koo ñen ko min am iya mu ràcc mu romb bayna yadayhi ci kanamam maanaam loolu bokk na ci li nga xam ne moom lañ ciy xame moom mooy gravité maanaam bi nekk ci di romb ci kanam ki nga xamante ne moom mooy ciy julli beneen bi ci des moom mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mbir moomu ak bàkkaar boobu gravité bi maanaam loolu lu mu jaboo la maanaam du loo xamante ne loolu lu keneen ci xeetam bi maanaam lu ñeneen ñi di xam la loolu lu yenente bi ndax yenente bi sallallahu alayhi dafa may xam-xam yu mu jagoo te yooyu ñaare daf koy faral di waxee ci bu ëy bu nit ñi xamoon nangam wala ay bu kii xamoon nangam maanaam day faral di waxee noona comme naan boo xamoon li ma xam da ngeen di jooy lu bari di di ree lu néew ate yeneen bi sallallahu alayhi moom xam na ah, xam na loola te pourtant mi ngi mel ni nit ñun maanaam nekk nit ku normal maanaam di di di di waxtaan di caf di ree nekkul di jooy tout le temps et cetera mi ngi ne tranquille te pourtant nee na ñun bu ñu xamoon loolu moom mu am ñun fu ñu tollu ñu ngi jooy te daanaka du ñu réewati lu dul lu néew te bu boobaa même jigéen ñi dootu ñu bokkate ñoom lal maanaam kon nga gis ne li muy tekki mooy ne euh, kon moom xam na dëgg-dëgg li nga xamante maanaam li mu xam moo ëpp doole ñun li ñu mën a xam lool nag lay wax ne boo leen xamoon kon man li ma xam maanaam loolu ndax attanuñ ko moo tax buñ ko noon danañ ko jàngal waaye attanuñ ko moo tax jàngaluñu ko loolu tamit dañ ci xamee ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam la muy wax bëri na ci loo xamante ne ñun attanuñ ko xamuñu ko maanaam la mu xam moo tax du lépp lépp li mu xam la ñuy jàngal du li mu jëlee ci borom subhaanahu wa ta'aala la ñuy jàngal waaye la ñu attan ak li ak ñun loolu la ñuy jàngal te ci biir loola daf ñuy jàngal lu général li nga xamante ne moom la ñëpp soxla moom da koy jàngale ñëpp dégg ko waaye li nga xamante ne moom daf ko am ñenn ñoo xam ne ñoo ko attan te ñooñu ñoo ko jagoo moom ñooñu da leen koy jàngal ñenn ñi mu am lu mu leen dénk ba pare ci sartu ne waruñu ci waxtaan ak kenn beneen ñeneen ñi nga xamante ne euh, mooy euh, loo xamante ne nag moom rek ka ko mën a attan moom du ci wax ak kenn danaan rek boo leen xamoon nangam comme li muy wax naan boo leen xamoon ngëneel gi nekk ci noddu ah bi euh, ak di dem di teel dem ci jàkka ji kon wala ak ci sart bu njëkk bi kon voilà. maanaam kon euh, euh, doo doo leen gis maanaam rawatina bi muy wax naan ak ci sàpp bu njëkk bi wala xamul ngëneel gi nekk ci nodd daan ko gis insha allah hadith boobu ci nodd ak ci sàpp bu njëkk bi kon doo leen gis lu dul ne da ngeen di bantale maanaam da ngeen di euh, def loterie pour mën di tippoo pour pour di génne di tirage au sort pour mën a génne kan moo war a nodd wala kan moo war a nekk ci sàpp bu njëkk bi mais loolu xam-xam booba moom moo xam hmm. maanaam moo tax waxu mi ngi yem rek ci boo leen ko xamoon hmm. maanaam mooy euh, mais lépp la lu mu wax ne boo leen ko xamoon kon nangam dafa fekk ni suñu xam-xam mënu caa yegg comme suñu xam-xam mënu caa yegg nag mu yem rek ci boo leen xamoon nangam hmm. maanaam fii lu demee noonu la rek kii moom ay bu xamoon moo tax xamut hmm. waaye bu xamoon kon li nga xam ne mooy tegu ci kawam maanaam mooy te kon dana ko gënal mu ne an yàqi fa ci mu taxaw arbaina mum maanaam ñeen fukk mu ne Euh, loolu moo koy gënal qaala Abu Nadr Abu Nadr daal ne rahimahullah daal ne laa adri xamuma aqaala ndax dafa wax arba'iina yawman ndax ñeent fukki fan la wax aw shahran wala ñeent fukki weer la aw sanatan wala ñeent fukki at la wax lool loolu laa jàppatul waaye ñëw na ci riwaaya Sufyaan euh, ki ci bi nekk al-Bazzaar rahimahullahu taala mu préciser ko ne arba'iina xariifan maanaam euh, ñeent fukki xarif xarif mooy autoroute maanaam ñeent maanaam mooy kon ñeent fukki at maanaam nit ki day taxaw ñeent fukki at pour xaar waa ji pare julli ngir mu mën a romb maanaam bu xamoon bakkaar gravité bi tegu ci bi nekk ci ah eh, julli ah am na hadith Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ci boo xamante ne dafay wax ne doon na doon na xaar ju at mm-hmm. Mm-hmm. am na tam beneen hadith maanaam kon mooy wane ne maanaam euh, euh, amaan na li mu jublu ci ñeent fukki yi dafa am mbir mu tax mooy ne yeneen bi ba muy wax naan téeméer yi muy wax ñeent fukki mooy ne dafa am moom lu mu xamoon bi mu demee ba xam-xamam yokku tamit ci loola mu wax téeméer mm-hmm. maanaam nga gis ne kon moom ci jëmmi boppam sallallahu alayhi wasallam moom xam-xamam day yokk daa iman te loolu bokk na ci ngëneel yi nekk ci nit ki di di di sàkku xam-xam saa su xam-xamam di yokk comme li nga xam ne moom la wax naan rabbi zidni ilman te boromam moo ko wax ne wa qul rabbi zidni ilman waxal ne yow sa borom dolli ma xam-xam gisoon nañ ko ci kitaabul ilm ne loolu rek mooy ndigal li nga xam ne moom la koy borom subhaanahu laa jox ne ko ñaan ma ma dolli la nangam lenn rek la ko wax mooy xam-xam. te loolu bokk na tamit ci ngëneelu xam-xam bi beneen ni yeneen bi sallallahu alayhi moo tax mu doon wax naan bés bi nga xamante ne doon toog du ko ma maanaam bés te sàkkuwuma xam-xam maanaam te yokkuwuma ci xam-xam loolu ba leen dund bés boobu moom ko gënal te beneen bi mu wax fii ci ñeent fukki ci ci ci ñeent fukki mu yokk ci ne ci téeméer am na ci beneen hadis bu mu ciy wax sax ne nit ki li doon na ko gën maanaam bu xamee bu gisee yowmal xiyaamati gis bàkkaar bi tegu ci moom bi mu rombee ci kanam kii julli mu ne doon na mébét nekk garab day mébét bañoon a nekk ci nit maanaam tellement bàkkaar boobu garaw bi mu garaw kon loolu tamit bokk na ci liñ ciy xamee moo ne jëf mat taxet maanaam gis ngeen ni jëf ji da gis ne lu tuuti la romb na ci kanamu nit ki mu mel ni garawul ndekete gravité bi ci nekk mu gën a grave xam nga nit ki bu koy def du dara loolu mel ni waaye taxaw na romb naa ko ci kanamam loolu hmm. tax ko dangereux loolu moo ah ci bëtu nit ki hmm. mais gravité bi ci nekk yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne nit ki doon na mébét bu yow am xiyam mu gis bàkkaar ne aka moo neexoon ma nekk am garab hmm. wala bu xamoon ni daa toog quarante quarante ans yow mu toog di xool wala boobu beneen bi ci moom mooy ne ah di ah, ah, ah, toog téeméeri at loolu mooy ne dëgg-dëgg te loolu day li tax li tax àtt lu ñu xam-xam boobu ba tax du ñu ko loolu daanaka bu ñu xoolee kanamu zahiru wax ji rek dañuy xam ne dëgg-dëgg lii la mu nar a doon loolu attanuñ ko maanaam la la mu nar ne ci xam ci mbir loola suñu suñu xel ñu xam ko loolu <laughs> loolu loolu attanuñ ko waaye moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam attan na ko loolu tamit dañuy maanaam mooy niveau yi tolloowu niveau yi tolloowuñu <coughs> kon euh, hadith bi hadith hadith hadith bi imaamu euh, muslim euh, rahimahullahu ta'ala maanaam imam al-Bukhari fii rek la ko indi imam Muslim indi na ko hadith numéro 507 imam Abu Dawud hadith numéro 701 imam at-Tirmidhi hadith numéro 336 imam an-Nasa'i indi na ko hadith numéro 756 imam Ibn Majah hadith numéro 945 imam Malik indi na ko hadith numéro 422 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 17540 24009 ñaari yoon loolu moom mooy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 Andalus sur la ils disent que c'est stopper le cinéma pour pousser la, la personne qui passe devant. Quoi Le fait que ce soit le cinéma de pousser la personne qui passe devant, parce que là, tous les hadiths qu'on a, on a vus, en fait, c'était de l'ordre de l'obligation. non non boroom xam-xam yëpp da kenn waxu ci ne war na euh, boroom xam-xam yi looloo tax fuqaha xanafiye yi ak maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañu gis ne may nañ ko ko maanaam ñoom ci jawaaz la la yam maanaam mooy ne may nañ ko ko dagat na mu def ko mais wuñ ko ci maqaamay farata li tax yóbbuwuñ ko ci maqaamay farata nag mooy xikma bi tax ñuy teg saatir ndax lii tax ñuy teg saatir mooy nit ki bañ a laa jax-jaxal mooy nga bañ a am lu lay jax-jaxal nga mën a concentré wu ci sa julli te dara du jaar ci sa kanam loo xam ne daf lay euh, da lay jax-jaxal bunt bii di ñëw insha allahu taala dinañ ko gën a gis ci buntu boobu imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina gën a leeral xikma boobu foofu euh, comme que loolu moom moo tax te nit ki julleem maanaam xusuu gi mu war a am mooy comme li Alxuraan wax ne alladhiina hum fii salaatihim xaashi'uun ñi nga xamante ne ñoom dañuy toroxlu ci seen julli maanaam dañ ci concentré wu seen xol day am teewu maanaam ci bu ñuy julli ñu teewal seen borom subhaanahu wa taala ci seen biir julli yi naka noonu ci seen cër yi ndax al xusuu euh, dafa am ñaar dafa am li nga xamante ne moom mooy xusuu'ul jawaarih ak xusuu'ul qalb xusuu'ul jawaarih mooy cër yi ñoom ñooy teewlu ñoom ñooy am benn. Euh, ñooy concentré wu ci julli gi te duñ nekk ci leneen lu dul ci li li tax julli gi nekk ci xulóol xal mooy sa xol mooy mooy euh, mu am ak li ñu war tuddee ak tadarru ak ibtihaal mooy di toroxlu ci sa kanam borom subhaanahu wa dala ak al-huduur maanaam moom mooy sa xol mooy huduurul qalb mooy présence du cœur maanaam sa xol teew loolu nag su fekkee da nekk di puus nit ki puus kii puus kee. maanaam loolu day day dalay jax-jaxal loolu moom moo tax ñu gis ne puus googu noonu du farata te li ndax li gën a nekk euh, li gën a nekk objectif ci mbir mi moom mooy nit ki julli bi maanaam puus gi euh, maanaam julli gi euh, lii la dañ koo dañ digal nit ki mooy na teewlu te li mu teewlu ci biir julli gi loolu lay am ci ci ci ci julli gi comme que li mu teewlu ci julli gi loolu lay am ci julli gi kon nit ki su ñëwee di jaar ci sa di jaar maanaam yow boo fi nekkee di préoccupé wu ci di ko puus ak yooyu teewlu googu day wàññeeku te teewlu gu objectif la ci biir julli gi comme li Alxuraan wax inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar daani wala zikrullahi akbar julli day tere ñaaw tee fi maanaam euh, al fahsha njomb tee fi ak yu bon yi waaye nag tudd gi nit ki di tudd yàlla ci biir julli gi di teewlu borom subhaanahu wa ta'aala moo gën a màgg jëmmi jëf yi muy jëf ci julli gi ci boppam kon teewlu googu noonu mooy objectif bu gën a mag bi comme ni ko borom subhaanahu wa ta'aala wa aqimis salaata li dhikri taxawalal julli ngir maanaam di fàttaliku ma ngir sa xol ak sa xel dem ci man loolu moom moo tax bi muy tagg ñi nga xamante ne ñoom julli dara du leen tere julli daf ni rijaalun laa tulhiihim tijaaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqaamis salaati wa iitaa'iz zakaati yaxaafuuna yawman tataqallabu fiihi al-quluubu wal absaar ay góor lañ yoo xam ne maanaam ay gaay lañ yoo xamante ne ñoom day ak jaay ak jënd ak yaxantu du leen tere maanaam seen liggéey yi ñu liggéey du ñu leen tere mukk ñu ñuy fàttaliku yàlla di julli di joxe azak maanaam kon fàttaliku googu ngay fàttaliku yàlla moom mooy objectif principal bi ci julli gi euh, principe objectif principal boobu nag lu ko nar a yàq maanaam lépp lu ko nar yàq loola da day daal di génn ci darajay lu war daal di wàcc ci daraja yi lu ñu lu lu ñu permettre kese maanaam ah, day wat ci daraja yi lu ñu permettre kese mais dootul yegg ci ci daraja yi lu war loolu moom moo tax borom xam-xam yëpp rahmatullah boroom ñeenti ngir yëpp amul kenn ku ci ne farata la naam zahiri yi rahmatullah ngir zahiru nag comme yow li nga wax ñoom lool moom moo tax ñoom ñu jàpp ne day war nga puus ko. mais day war nga nga nga jañ ko mais sinon ñeneen ñi ci des ñëpp amul kenn ku ci nekk ne ku ci ne dafa war léegi nag mu def ndax dafa war wala dañ ko sopp kese maanaam ndax dafa ndax dañ ko ndax euh, safla ndax dañ dañoo koo sopp dañoo dem ba sopp ko maanaam mooy sunna liñ naan sunna la wala boog mustahab la maanaam ndax dañ yegg ba ci niveau dañ koo sopp wala boog déedéet dañ ko permettre kese et que nga concentré wu ci sa julli te bàyyi waa ji romb moo gën loolu la ñu wuute loolu la ñu wutee ci borom moom loolu la ñu wute rahmatullah moo tax Hanafi yi ak Maliki rahmatullah ñoom bi ñu gisee maanaam toroxlu bi nga war a toroxlu maanaam ngir ne waruloo concentré wu ci moom et nga gën a wu ci sa julli moo tax ñu ne nga bàyyi bu la neexee nga téye ko waaye nga bàyyi ko mu jàll tamit bu la neexee maanaam ñaari possibilités am nañ. ndax ñaar yëpp ah, dañuy gis ne nu yi textes yi permettre maanaam dañ leen a jox grade dañ leen a jox niveau te bu boobaa mën nga jull maanaam nga mën nañ la ko permettre et que Hanafi yi sax rahmatullah dañoo dem ba ci ne nga bàyyi woon ko sax mu romb lu bu fekkente ne ah, soo ko jañee da lay wàññi sa concentration bu baax loolu mooy gën ngir ne concentration bi nga war a am sa julli dafa nekk lu objectif principal ci julli contrairement ak euh, euh, euh, Shafi'i ak Hanabila rahmatullah mooy ne hadith yi dañuy inciter ki bu boobaa ko moo lu nekk mën na que la responsabilité, parce qu'en général, souvent, euh, par exemple, euh, on dit euh, qui facilite le de la personne non non mais responsabilité wu kii julli engagé wu wul responsa engagé wu wul su fekkee teg na saako ci mm-hmm. responsabilité am engagé wu de ce qui fait wul moom moom d'ailleurs au contraire dafa yombal le fait bu ñu war a bañ a foofu moo tax mu teg dara ci kanam léegi effectivement su fekkente ne tegul dara ci kanam loolu effectivement moom moo yombal mbir mi boobaa moo yombal mbir mi wallahu ta'ala là où c'est possible euh, de passer euh, mhm. non non non non fi nit ñi di defee tawaaf xam nga nit ñi bu ñuy tawaaf bu fekkee ne nit ki dafa am kuy julli te loolu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam def na ko di julli nit ñi di tawaaf ci kanam kanamam te amul woon saafir voilà loolu c'est parce que nit ñi mu maanaam tawaaf gi tamit dafa am doole parce que tawaaf bi presque julli la. non non dafay dem dafay continuer non non waaw waaw doo xaar da ngay. même quand c'est pas tawaaf non non non non non non non non non non non. déedéet si si boobu da ngay da ngay xaar mais nit ki tam moo warul julli fi nit ñi di romb nit ki moo war parce que loolu tamit beneen mbir la mooy bu dee nit ki day julli fi nit ñi di romb hmm. te nit ñi amuñu feneen fuñ jaar pour foofa moom mooy am bàkkaar bi pas ñuy romb. Hmm. non mën nañ ko def waaw. waaw mais xam nga nit ki bu dee mën nga ko wax subhaanallah moo gën nga di ko jag voilà loolu la maanaam su fekkente ne ñëw na nag ba jege xam nga jàng gi mi ngi amee que su waa ba jege mm-hmm. feek ñëwul ba jege jàng gi du mën a ne nga gis nit ki di ñëw quand même maanaam mën nga ko yëg quoi te waajaa ngi ñëw ah voilà en fait, dans quel la euh, mën nañu wax xam mais non loolu pour góor ñi la jigéen ñi duñ def loolu comme li yeneen fi wax saa at-tasbihu lir-rijali wat-tasbihu lin-nisa jigéen ñi dañuy dañuy fekkasu wala ñu dóoru nii voilà mais bu dee góor ñi ñoom dañu mën a wax subhanallah su fekkee ne nit ki daal la ko ku leen di woo. par exemple comme nii nit ki nekk ci beneen pièce bi di la woo nga wax subhaanallah pour yëgle ko ne ko yaa ngi julli mais loolu mooy su dee moom dina comprendre langage boobu parce que <laughs> su dee comprendre langage boobu li nga mën a def mooy sooy kàbbar nga wax allahu akbar ci kaw sami allahu liman hamida ci kaw loolu rek nga mën a def amaa bu dee jigéen la moom amul leneen lu dul def bruit buy wane ne Euh, euh, da day julli et que langage boobu ki ki ci des dina ko mën a comprendre wallahu ta'ala a'lam. Et après dans le dans le hadith 139. Mm-hmm. Quand il est parti voir euh, le jeune Marwan. Mm-hmm. En fait après on on dit euh s'il y avait que ce passage-là pour passer, on ne waaw. il y avait que mooy wane jaar na feneen loolu laa doon wax ne la liy moom am na finalement jaar na feneen hmm. mooy ne le fait que bàyyiwu ko mu jàll te pourtant mujj na def wax na ko li mu koy wax dem yoonam hmm. maanaam mooy wane ni amoon na feneen fu jaar. moom mu maanaam dafa xool gisul feneen fu mu jaar ci ay bëtam maanaam ne dafa yàkkamti maanaam dafa yàkkamti kese mais munoon na dem jaar ci feneen et beneen mbir bi tamit beneen masala bu ñu waxut te ñu waroon koo leeral ci buntu boobu aussi mooy nit ki masalan su xasee ba jàll doo ko xëccaat <laughs> hmm. voilà suy jàll da nga koy tere mais su ko ba romb doo ko xëccaat pour mu jaaraat ndax boobaa day nekk beneen romb loolu tamit beneen mbir la boo xam ne dañ fàtte woon a dugal ci masala yi ñu doon limaale wallahu taala maanaam yi ñu doon limaale naan bu njëkk bi ñaareel bi ñetteel boobu noonu voilà bi bii moo leen mottali jullee farata ba pare te ñu tardé léegi moom fi mu nekkoon daanaka xaw naa bëgg a buntu bi yooyu noonu. Mhm. parce que léegi c'est permis suñu ñi maanaam suñu mu dox ay pas yu bari. waaw mën a taxaw. waaw day dox day dox ay jéego wala mu randu nii ngir nit ñi mën a julli maanaam mais loolu lu mu gën a néew moo gën. mais su fekkente ne jéego yu bari rek ko man comme niñ ko gisee woon rek. Mhm. bu dee jéego yu bari rek a man loolu jéego yooyu lay def su dee nag tamit lu mu man benn jéego moo ko man mu def mu ci loolu maanaam lu mu gën a néew mu def ko maanaam muy yem rek ci li nga xamante ne moom mooy lii li li li yelloo mooy li li mën a régler problème bi mu yem ci loolu bañ koo jéggi allahu taala loolu mm-hmm. euh, mooy fi ñu wax ci ba ñuy wax ci ki nga xamante ne dafa fay nit ay ko du tout exemple bi fi dawal gani boobu mooy a i chaq moom aqila moom aqila bi mooy mooy koy fay waaw mooy mooy maanaam membre famille bi ak bokkam yi waaw beneen bi tamit ci foofu mais yaakaar naa diir waaw diir diir non non non diir diir mooy indemnisation bi rek mais kii non ci kay cas de figure la am na cas de boo xamante ne moom mooy yanu responsabilité bi boobu mbokkam yi buñ ko mënee jàppale dañ koy jàppale su wala suñ ko mënul suñ ko bëggee jàppale jàppale ko jàppale moom mooy yanu responsabilité bi mooy mooy ki nga xamante ne moom moo moom moo ko rey te tey ko sauf que prémédité wul parce que su ko prémédité loolu bii mënu cee am kenn mënu ko baal mbokk waa ji buñ dajaloo woon ne baal naa ko du baax muy pré bi ànd ak préméditation xaar nit ki di ñëw nga nga jóge sa kër tëral sa plan ba mu leer ni heure sàngam ak jamonoy sàngam waa ji dina romb wala yooyu nga dem nga rey ko wala nga tëral plan bi xam poson di ngay jënd ji ci pharmacie bi wala feneen ñëw teg ko ngeen toog nga tëral plan invitation ngeen toog nga posonel ko gaz bu muy naan mu naan ko dee loolu amul kenn ku la ko mën a baal dañ lay rek voilà loolu mooy assassinat mm-hmm. léegi bu dee meurtre la mm-hmm. mooy ne waa ji dafa rey nit ki moo ko tey ga moo ko tey mais prémédité wu ko maanaam per situation bi la comme tey par exemple loolu day faral di dal par exemple sàcc yi dañuy dugg pour sàcc wala yooyu nit ki gis leen mu rey waa wala yu mel noonu moom bi muy jóg rey nit ñi tax ko woon a jóg sàcc dong ko taxoon a jóg ak yu mel noonu wala cas de figure benn waay naqari deret tàng xol mm. ah comme mooy cas de figure taximan biñ ak waa ji ci des rek mm. waa xam naa daa jóge États-Unis rek comme yàgg na kii kii am na ay yor ay gonam eh, di di yàgg dóoraat di <laughs> seen yaram yaramam tàng rek muy wane ne américain dóor waa ji waa ji loolu par exemple ngir ne dafa dafa dafa tàng xol ñoom dañuy faral di def loolu et yooyu voilà dóor waaji waaji de ni ni ni ni kooku kooku kooku bu ay mbokk waaji amee kenn ci ñoom maanaam mooy mbokkam am bi ñu koy wax nag mooy ñu koy doon maanaam bu amee kenn ci ñoom ku ne ko ah saa yi man de dëgg dëgg nag gis naa ne saa yi dafa meroon rek wala yooyu mënta contrôler bopp mag yooyu waaye man daal sama wàll baal naa ko ko léegi ñi ci de lenn rek la mën a joxe maanaam mënatuñ ko rey bu amee kenn ku ko jox mënatuñ koo rek kooku dañuy joxe di bi hmm. te diya bi moom moo kii wala mbokk yi tamit buñ moom moo koy joxe mais mbokk yi mu buñ ko bëggee jàppale dañ koy jàppale. Hmm. fi nga xamante ne dañuy obligé mbokk yi ñu jàppale ko par te mënuñu sañ ko bañ mooy bu ko tayul mooy bi mu tayul homicide involontaire. Hmm. voilà waaw àq la mooy mbokk yi. ndax moom moom voilà ci àq la jóge mooy liy takk yeew.